أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد fa yaqulu al-imaamu al-haafidu al-hujjatu al-alamu abu zakariya yahya ibnu sharaf an-nawawiyu ash-shaafi'iyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab salaasumi'a wa sab'uun wa an uqbata bni aamirin radiya allahu anhu anna rasula allahi salla allahu alayhi wasallama xaraja ila qatla uhud xaraja ila qatla uhudin fasalla alayhim ba'da thamaani siniina kalmuwaddi'i lil ahyaa'i wal amwaat kalmuwaddici lil axyaai wal amwaati summa talaca ilal minbari faqaala inni bayna aydiikum farad wa ana shahiidun calaykum wa inna mawcidakumul xawd wa inni la anzuru ilayhi min maqaami haadaa wa inni lastu axsha alaykum an tushriku walakin axsha alaykum ad-dunya an tanafasuha qaala radiyallahu anhu فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه kon al imamu jeexagul wa fi riwaya walakinni axsha alaykum ad-dunya an tanafasu fiha wa taqtatilu fatahliku kama halaka man kana qablakum qala uqbatu radiyallahu anhu فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وفي رواية إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض العان wa inni uutiitu mafaatiiha xazaa'inil ardi aw mafaatihal ardi wa inni wallaahi maa axaafu alaykum an tushrikuu ba'dii walaakin axaafu alaykum an tanaafasuu fiihaa wal muraadu bis-salaati alaa qatlaa uhudin ad-du'aa'u lahum la salaatu almaaruufa kon al imaamu alxaafidu annawawi rahimahu llahu tabaaraka wa taala ñëw ak ñun ci xadis boo xam ne xadis bu bu bu bu bu hama akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim waaw cettt ah mu ne muy kon bon bala ñu ko jël hadis bi ci su jotaay bi ñu génn ñu ngi ba léegi kon ci chapitre trois cent soixante-dix babul mansurati wal mulah voilà euh, euh, hadis biñ mu jëwoon gis moo doon hadis bon bu gudd boobu mu doon xadis mille huit mille huit cent cinquante neuf mu doon waan Awf ibn Malik Malik ibn Tufayl anna Aisha radiyallahu anha huddithat anna Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anhuma qala fi bay'in aw ata'in a'tathu Aisha radiyallahu anha wallahi la tantahiyanna Aisha <laughs> waaw <laughs> <laughs> moo doon xadis boobu rek léegi jëli nga xam nga kon na mu faa demee walla <laughs> waaw kon euh, tey nag ñu war a gis xadis bi ci tegu muy xadis mille huit cent soixante si le mo le compte bon il nous reste huit xadis pour jeexal li nga xamante ni mooy bunta bi nga xamante ne moom la ñu nekkaa muy buntu mille muy trois cent soixante dix di baabul mansuuraati wal mulah ci kitaabul euh, mansuuraati wal mulah voilà léegi kon mu ne wa an Uqba ibn Aamir euh, mu ngi jële ci Seydina Mawlaana Uqba ibn Aamir kii saxaaba la woon radiyallahu anhu waxoon naa la bu ko fàtte bu ko jaawale jamais ak Uqbat ibn Amr kii Juhani ci waa Juhayna la bokkoon alors que Uqbat ibn Amr moom Badri la yi la ci wa Banu Najjaar la bokk ci waa Xasraj voilà kii mooy Uqbat ibn al-Juhani radiyallahu anhu anna mu ne ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam xaraja génn na ilaa qatlaa seeti ñi nga xam ne ñooy martiru Uhud yi ñi génn àddina Uhud waaw muy Seydina Hamza radiyallahu anhu ak ay mbokkam waaw mooy dem fañ leen denc fa salla alayhim ba mu demee mu daal di leen jullee ba'da thamani sinin ginnaaw lan huit ans après moo tax ñoom Uhud ci ñetteelu at bi la woon ci gàddaayam bi mooy comme weer wi ñu nekk la Uhud amoon mooy korite la woon weeru kori ci la euh, euh, ghazwat Uhud am sama sanata salaas ci li nga xamante ne mooy ñetteelu euh, atu ginnaaw gàddaay yonent saa salaam léegi te yonent saa salaam mu ngi génn àddina la onze ci rab rabiul awal ci la génn àddina te dina gis ne Seydina Uqbat ibn Amir radiyallahu anhu nee na man keroog yeneen saasam bi mu demee ba gis leen ba ñëw toog ci minbar bi daal di ñuy ba man bés boobu laa mujjee gis yeneen saa salaam mooy après la génn àddina voilà kon mooy bon boo compter ak vrai dire mooy huit mooy huit it huit ans yi tajawuz la waaw mooy euh, bon dañoo jabru kasra bi quoi mooy matul huit ans mais jege na ko voilà comme ça lu ko jege comme ñu duna huit ans mais jege na ko la voilà mooy ginnaaw huit ans kal muwaddi'i lil ahya'i wal amwaat mu yonent bi nag alayhi salaam dem googu mu dem ci waa Uhud daal di leen jullee daa mu mel ni kuy tàggatoo ak ñi nga xamante ne ñooy ñiy dund waaye tamit ñiy génn àddina ñiy dund fii di dund ak moom Medina nii waaw mu tàggu leen waaye it ñi nga xam ne ñoo génn àddina comme shuhadaa Uhud te lu mel noonu rek la defoon Baqi' al-Gharqad yi dem na foofu it ci ba Baqi' al-Gharqad eh, bi nga xam ne ca la àndoon ak Ah, Seydina Abu Muwayhiba radiyallahu anhu comme ni hadis bi newee ci musnad al imaam Ahmad ibn Muhammad wa ghayrihi rahmatullahi ala al jamii mu ne kon mu mel ni kuy tàggatoo bi lil ahyaa'i ñi génn àddina wal amwaat ak ñi nga xamante ne nii mooy ñi eh, eh, ñiy dund ak ñi génn àddina summa ginnaaw gi bi mu defee lool. yeneen tubaab saa saam talaa mu mu feeñ mooy mu ñëw ilal minbari mooy yow ci minbar bi daal di yëg ci min minbaram bi fa qaala mu ne mooy ci jàkk ji alayhi saa saam mu ne inni bayna aydikum farat mu ne man ci seen kanam mooy maa leen di jiitu faratun waaw mooy nit laa koo xamante ne man yonent tubaab saa saam maa leen di jiitu lool mooy farat te hadis bu mel nii xam nga keroog rek ñu ngi koy gis bi ñuy gis ansaar yi bu yonent saa saam di wax ak waa waaw wax leen wax ju rëy ja waaw te lool ñu ngi ko gisoon mooy xadiis bi doon wax ci wàllu Xunayn waaw gisoon nañ ci taxawoon ci bu baax nga xamante ne nii keroog mooy xadiis Mawlana al-Abbaas Mawlana al-Abbaas radiyallahu anhu Abul Fadli ah, radiyallahu anhu muy xadiis mille huit cent cinquante bi ci buntu bii ñu nekk ah, keroog taxawoon nañ ci eh, discours ba mu defaloon ba mu defoon waa eh, Lamsaar ne leen maay maa leen di maay ki leen di jiitu seen farab di leen xaar ca sama mbalkama muñ leen sama gannaaw sa tajiduna ba'di asra waaw sama ginnaaw di ngeen daj yu metti mooy nit ñi daal di ñëw pro mooy euh, en ci moo mbir yi en tout cas yu bari bàyyi leen <laughs> alors que yéen li ngeen def ci diine ji ngir mu taxaw àgg fii waaw ba ba jamonoy neex bi xew ñu beddi leen teg leen mais yéen laa lan saar duñ leen boole ci mbir yi waaye muñ leen rek <laughs> waaw ku ci loolu dal fekk ko mu fekk jamono jooju na na muñ ba ngeen may fekk ci sama mbalka ma man maa leen fay jiitu waaw xayru salafin waaw allahu akbar loolu mooy farat mooy maa leen di jiitu waaw waaw kon mu ne yoneen saa salaam xutba saxaaba yi ci ci minbar bi mu ne ah, maa ngi seen kanam naay farat maa leen di jiitu waaw wa ana taman shahidun alaykum maa leen di seede maay seede ci seen kaw waaw loolu la borom bi doon wax ci alquran bi <laughs> moom laa doon wax yawma yajma'u llahu rusul ah bis fàttalekul alhamdulillah euh, euh, bi bi nga xamante ne nii la borom bi di dajale yonent yi alayhi salaam hmm. laaj leen maada ujibtu lan lañ leen nangul yonent bi alei saatu salaam boroom ne boroom bi wax na ko ca feewu suuratul hajj ah wa fi hada li yakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhadaa ala an-nas fa aqimu alsalata wa aatu zakata waatasimuu billahi huwa mawlaakum waatasimuu bihabi waatasimuu billahi huwa mawlaakum fa ni'ma almawla wa ni'ma an-nasiir waaw waaw tàmbalee kon wa jaahidu fillahi haqqa jihaadihi ne yéen wër ngëm yàlla yi mooy dernier verset wu suuratul hajj yi jihaad leen fillaahi kër këri leen tey joxe seen dulli seen day coono ak seen deret seen yaram bu ko dalee ak seen alal haqqa jihaad yi digg digg góorgóorlu ak ak ak jihaad huwa te ngeen xam ne ijtabaakum borom boobee moom moo leen bigg moo leen tànn tànneef ngeen yéen xeet wi waa maa ja'ala sa xeet wow ñi muy ci njëkk ñi wax ak ñoom la doon waxal sax mooy sahaaba yi radiyallahu anhu ñoom tànniif la huwa tabaakum borom bi moo leen tànn wa maa ja'ala alaykum fi diini min haraj borom bi defalu leen seen diine ji ay ak ay ay xat-xat waaw moo taxoon ma ne la bépp jëfu diini laa wax l'islam boo xamante ne nii dafa compliqué waxuma nit koo xam ne dafa tàyyel non waxuma ñu tàyyel ñi nga xam ne ñoom jaamu yàlla ci boppam lañ tàyyel waaw ñooñu ñooñu moom woowu ñooñu waxuma leen ñooñu moom boo leen nee sax eh, jóg leen julli fajar ñu tàyyel ñooñ moom naan daa compliqué oh, c'est compliqué on est fatigué nangam non ñooñ taxul ñuy wax ñooñ dañ leen classé mais parce que ñooñu abaratu anfusihim la ñoom nootawuñ seen bakkan na ne moo leen noot quoi voilà waxuñu ñooñ mais loo xam ne jàpp diine ji nar ko compliqué complication bu metti tuumaalal quoi ja la koy wax que ki kii amaana moo defee comprendre que ni quoi parce que ñun ci sam samha waaw yoon wi nga xam ne daa jéng lépp lu dul borom bi jëm ci boroom bi te jóge ci moom te yomb loolu la yeneen saa saa ne ci loolu lañ ko ni quoi ci kaw loolu lañ ko yebal te borom bi nee na fii wa maa jaala borom bi deful ah. aleykum fi diini min xaraj fi diini jii de loolu ma leen ci ay complication loolu amu fi de ay xat-xat waaw am na ko Cheikh Ibrahima Sakho doon waxe rahimahullah borom bi nee xaw ma lanu leen ngir ambeete leen voilà diine ji defuñu fi dabul dara lu ñu borom bi digal ñu koy def ngir rek daa bëgg coono gu ñu ne ñu nekke noonu rek ay xat-xat déedéet waaw millata abikum ibrahim waaw ne yoon wii ngeen nekk tër rëdd wii ngeen nekk mooy seen yoonu baay ibrahim alayhi salaatu wassalaam te mooy abul ahnaaf mooy baayu hanafiya yépp mooy seen baay waaw waaw waa tawxiid mooy seen baay seen yoonu bàyyi la nag huwa moom sammaakum moo leen tuddee nag bàyyi moo tuddee doom moo leen tuddee yéen almuslimiin yéen ñi ñoo ñi moom wat min qablu lu jiitu woon seenuk feeñ <laughs> waaw waaw waaw xam nga gaa yi bi na ne Euh, euh, yaa Zakariya daa wax malaaka yi ñu wax yaa Zakariya yow Seydina Zakariya alayhi salaatu wassalaam inna <laughs> borom bi moo ñu yebal ne mu ngi lay bëggal ci doom joo xam ne ngay am doo xam ne ismuhu Yaxya moom Yaxya lay tudd lam naj'al lahu min qablu samiya borom bi nee na defuma lu ko jiitu woon ku tudd Yaxya c'était la première personne bu ma sa jaar ci kaw suuf bu tudd Yaxya te yàlla moo joxe tur bi xam nga loolu du ko nekk ko mën a wax de yàllaa ma tudd <laughs> loolu moom benn laa ci xam <laughs> ku ci xam beneen nga wax <laughs> waaw suy naa Yaxya borom bi moo yónni malaaka yi ne demal ne baayam nii la maa koy jox borom bi nee na maa koy jox tur boo xam ne kenn masu koo am waaw lam najal masumaa def fukk lu jiitu ku tudd ni Yaxya kon moo koy njëkk a tudd mooy Yaxya moo tax moo tax loolu nag lu garaaw la parce que Seydina Yahya alayhi salaatu wassalaam tubaab yi di ko woowe Jean Baptiste <laughs> boo déggee gis nga tubaab yi sen quartier yu bari ñu naan Saint-Jean quartier Saint-Jean moom lañ ko tuddee <laughs> en fait dañuy yem ci Saint-Jean ji mais Saint-Jean Baptiste en tout cas Lyon fii quartier Saint-Jean bu bu nekk fële ca biir Lyon moom lañ ko tuddee <laughs> ay seen basilique yooyu ak seen yenn kii yi ñu koy tudde naan Jean bat Saint Jean <laughs> Baptiste gi léeg-léeg duñ ci àgg mais moom la <laughs> mais daal ñun Yaxya lañu xam ñun waaw Yaxya Yaxya mooy borom bi tabaaraka wa taala da ko boo defal ay jagle yoo xamante ne nii comme que moom mooy Yaxya mooy kiy dund te dundam du jeex mooy ki nga xam ne ci kaw dund rek la nekk maanaam ah Seydina Yahya ma foog dañ koo faat ma ne waaw après da yaakaar ne borom bi nee na wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwaata bu leen jàppe ñi nga xam ne dañ leen a faat ci yoonu yàlla bu leen leen jàppe ay ay ñu faatu ah bal li am ba def ahyaa'un ñu ngay dund inda rabbihim yurzaqun ñu ngay dund fa seen borom mu leen di wërsëgal borom bi nee na bu ñu leen woowee ñu bu ñu leen jàppe ñu faatu noonu rawatina nag ñoo ñee faatu ci toolu euh, xare ci ñii ñoo leen wan lan moo yëg njub bañ nangu bañ nangu ko ba faatu ci muy yonent ci yàlla ñu saa saam Seydina Yaxya <laughs> alayhi salaatu wassalaam mi nga xam ne turam mooy dundu mooy dundu gis nga dee dee gi borom bi naan qul innal mawta alladhi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqiikum <laughs> léey dee mi ngeen xam ne moom ngeen di fit di daw ku dégg dee gaa yi di botox ci seen xar kanam yi ngir bëgg euh, ay crème de jouvence ay ay ngar daw dee du leen jëriñ tus <laughs> borom bi waxal na gaa yépp chirurgie chirurgie esthétique yi gaa nekk ci yooyu di teppi lex di defaraat lex parce que di ras yu ras yi ñu ne na nan na liis liisal leen liisal leen ba nice waaw tànk yu yu wax ya ñu nañ ko laxanti jaare ko ci chirurgie esthétique mooy misaalam oto ba ma la doon wax oto mille neuf cent ba gaa yi tolli waat ci biti mu rafet te kenn laalul moteur bi <laughs> nga gis ko ci biti naan waaye mais photo bi rafet naa mais gis nga bu ko waa ji tukkee la hawla poussière bi ciy génne boo mayul yow laa bi sëy na la lay yóbbu <laughs> diñ ci am cancer des poumons boo xamante ne nii di nga xam di doon nga wax ban muus moo ma piqué ba ma nekk ci ginnaaw oto bi doon xool buy démarrer nu muy demee keroog lañ lay robi boo maytuwul waaw lu ma wàññi nit bi rafet na chirurgie bi esthétique yëpp noonu la yow say âge dara bu ci wàññeeku sa xol bi nga yor dara ci wàññeekuwut mooy ni mel saay nañ la tolli demal ci chirurgien bu gën a ay mu tolliyal la sa lépp defalal la ay ay ay tuñ yu bees ay lex yu bees lépp lu bees nga yaakaar ah, am na ñoo xam ne sax gars yi dañu naan looloo leen far rey sax piqûre yooyu moo far euh, voilà ça a causé une hémorragie wala benn kii voilà le cœur ne supportait plus après voilà il est mort loolu en général femmes yi ci gën ay mais góor ñi am na góor ñoo xam ne ay yooyu rek a leen neex <laughs> waaw foo leen fekk ci chirurgie chirurgien yi di xool seetu rek waaw di apprécier seen bopp di laaj seeni xarit ah yi yiñ dugal noo ma gise <laughs> waaw noonu rek la kekk ci àddina bi nag di tambaabalu nag <laughs> yor seen alal buñ nekkee suba ñu nga Istanbul ginnaaw suba ñu nga Dubaï waaw beneen bës ñu nga Los Los Los Angeles wala Las Palmas ay ay wala fële ca xaw ma Miami Beach di taxawaalu rek <laughs> yor nañ seen xaalis li taxawaalu foog ne nag ñoom ñooy le le les les les kii waaw fu ñu dégg chirurgien bu ay boo xam ne man sama xef yi dese na neex wala sama sama sama souci yi sama tuñ yi ni mu demee daal ah, ñu ne am na chirurgien boo xam ne il est à l'état de Washington jaral na ko dem foofu dagg fii lay jóge laa wax ndëkkëru dem ba wash pas Washington capitale ah Washington ay saaba nga naan lépp kaw États-Unis ca États-Unis sax la bokk mais ca cat ba ca kaw Californie ca kaw foofu lay def jaral na ko waaw gis nga dee googu gaa yi gaa yi bari di daw waaw nga dégg yenn maire yi moom buñ naan dee ñu naan wax leen jàmm <laughs> mel ni dee du jàmm <laughs> waaw musiba la dëgg la waaye loo xam ne yow bëgguñ kenn di ko waxtaanee. tey nag saa xam nañoon aksiru min zikri hadimil lazat gisoon nañ ko wéy ci réat bi yeneen saa saa ne bari leen lu ngeen di tudd li nga xam ne bu ñëwee mooy damm bànneex yi di dee parce que day tax nga koy waajal caay-caay yu bari ñi ci nekk parce que dee présent wul seen xel moo tax waaw mooy dee gis nga dee moomu nga xam ne borom bi nee na moom ngeen di daw day dajeeg yéen booy daw di dem noor mooy en fait day dajeeg moom yow day dajeeg yow xam nga looy daw dañuy jàpp ne sa gannaaw la nekk mais nag dee du loolu <laughs> dee sawaay fa nga daw jëm moom foofu lay dajeek yow fa innahu mulaaqiikum summa ginnaaw bi turadduuna ñu delloo leen ilaa aalimil ghaybi wa shahaadati fa yunabbi'ukum bimaa kuntum ta'maluuna ca suuratul jumaa <laughs> allahu akbar gis nga dee moomu waaw nga xam ne mooy fàtteloo gaa yi seenub añ ak seenub reer bu frappé fenn waaw ci saase reer ba nga doon waajal mu neex lool mu frappé sa biir néeg wala sa biir kër kenn talatu ko gis nga dee moomu ni muy garaaw garaaw Seydina Yaxya moo koy rey nga ne ah dee dee nu koy rey dee nag dee dee <laughs> xam nga dee euh, ñun ñoo jàpp ne daa daa kii rek mais dee dee lu rafet la ah. si yeneen saa salaam nee na dee yawmal qiyaam dañuy indi dee <laughs> dañuy présenter dee dee taxaw <laughs> nekk mennum kuy moo xam ne mu rafet lay doon ndeysaan nekk dee am kuy mu rafet la la hawla wala quwwata <laughs> gis nga xar waajoo xam ne ab bali bali la yor waaw <laughs> ab bali bali yoneen saa salaam nee na dañuy indi dee saa tata hatta bil mawti ka hay'ati kabsin amlah <laughs> dañuy woo dee andi ko yawmal qiyam présenté dee <laughs> la hawla wala quwwata illa billahi al ali al azim la le daw way hadith bi muttafaqun alayhi la ah, waaw billahi sayna abu sa'id al khudri nee na yonent sallallahu alayhi wasallam nee na dañ koy présenté ci forme benn kabs boo xam ne amlah allah allah ñun nag ñu jàpp ne tey rek ñu diyee eh, eh, eh, ay dee nañooy ndekete dee woo de <laughs> dee ndeke lu nice la waaw am kuy la moo xam ne mu rafet gis nga euh, sàmmkat bi bu amee koog gi yor ay xaram di ko sàmm ci kër gi bu amee mennum kuy moo xamante ne nii moo ci gën a moo ci gën a jàpp moo ci gën a rafet mu koy sang di peñe rek waaw di ko toggal ay laax <laughs> waaw di ko jox ay ay ay yu am solo waaw léeg-léeg sax mu jox ko ay tàngal muy macc waaw muy raay rek waaw nga xamante nii daanaka yu bari da koy bàyyi ndax xar mi quoi <laughs> weex rafet yeneen saa saam nag nag dee nag noonu lañ koy présenter yawmal qiyam waaw dañuy indi dee <laughs> mu ngi yor Euh, euh, euh, couleur am la waaw boo xam ne weex bi moo ci ëpp am nañu ne non mooy weex immaculé la mooy weex tàll la deemel am ñu ne non mooy day weex amaale karaw yu ñuul mais yu yu weex yi ñoo gën ñoo gën a bari waaw fii mu ne yarkatu xar yëpp xam nañu exactement lii nii lu am solo la bu ñu ko indee fa yunaadaa fa yunaadi munaadin aji woote woote ne yaa ahlal janna waaw ni yéen waa waa ajjana ñu daldi ñu daldi yuqamtiku <laughs> waaw ñu daldi fa yashra'ibuna wa yanzurun ñu yuqamtiku daldi xool fa yaqulu aji wax jane hal ta'rifuna hada ndax xam ngeen kii ma leen présenté xam ngeen lii ñu xool fa yaqulu gaa yi nag fa yaqulu nañu ne naam ah kii kay xam nañ ko hada al mawt kii mooy dee kon yow mooy en fait parce dee xam nga booy dund fii réalité yu bari daal nëbb ci ëpp ci nit ñi lu dul ku yàlla defal kas ku te kas fu du dara mooy réalité yi la la borom bi di wuññil yow barrière bi nga xam ne mooy nekk ci bëtu lamdaay ak ñi nga xamante ne àgguñu yenn maqaamaat yi borom bi barrière yooyu la lay teggil wala yenn ci loolu bu ko defee yow booy mbir yi dootoo ci dut xam boo gisee ñenn ñi jàpp ne euh, mooy ñoon ñoom la seen gëm yàlla gën a fort quoi mooy affaire yi xam euh, euh, yu'minuna bil ghayb dëgg la wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun dañuy gëm kumpa mais loolu da ngay ñëw automatiquement yàlla may la ko mais gëm ko bëggoon nga gëm borom bi mën na dem lu muy def la mën na la ko defal mën na la ko bañ a defal ah te ñàkk la koo defal tekkiwul na yaw yow baaxoo ah déedéet mën na la récompenser defal la kasu wuññil la réalité yu bari mooy mbir yi nga xam ne yow da nga koo gëmoon ndax yow tu'minu bil bay ndax bil ghay da gëm kumpa mooy yow mbir mi dootul nekkati kumpa ci yow réalité bu leer nañ te aji ngëm yàlla gi nga xam ne même amul loolu sax ngëm yàllaam day foor foor boo xam ne moo mook réalité yam parce que lii yàlla moo ko xabaare yonent bi sallallahu moo ko xabaar nit ñi nag fii dañuy nelaw annaasu niyaam waaw wa idaa maatu istayqadu <laughs> nit ñépp fii mu ne ñu ngi dañuy nelaw nga ne ma déet wa ma ne ñéppay nelaw lu dul illaa ma sha rabbuk lu ko lu dul ku sa borom mooy ñi ñi borom bi ubbi seen xol dugal ci leeru alquran ak sunna ba pare ñu tënku ci ñooñu kefee nelaw waaw sinon ku dul ñii ñépp a ngi nelaw annaasu nit ñépp ñu ngi xëy di yeewu di doxal di di kii di waxtaan di kii mais ñu ngi waxtaan mais dañuy nelaw on dort tous on dans un sommeil profond waaye ku dee yeewu bu ñuy dee di di di yeewu ma ne waru foogoon ne c'est le contraire ma ne voilà lii mooy wane ne ñun gisuñu réalité parce que lii mooy réalité ci ñu bari waaw mu ngi yor ay projet am di def di dem ñëw waaye day nelaw mais bés bu mu deewee ci lay door a yeewu parce que ci lay gis réalité yi nga xam ne loolu la réalité badaha mooy la réalité des réalités parce que fii addina bi sarabun bi qii' la yahsabuhu dham'anu ma'a li alquran wax te suuratul nuur loolu la waaw suñu dund gi mirage la mirage waaw gis nga bu tàng naaj bi tàngee jër nga génn di dox ci mbedd mi wala ci tali bi gis fu sori mu tàng jër mel ni da gis ndox fële naan ah garab gële ba ca garab ga nga xool ndax di nga fa gis ndox non nga sànniwaat sa bët ca kanam gisaat fu sori ndox loolu la ki mar mooy jàpp ne ndox la mais boo ñëwee foofu lam yajidu shay'a du fa fekk mennum ndox dara loolu mooy suñu àddina bi mais alaaxira barzax loolu mooy la vraie réalité moo tax nit ñi xoolali yàlla def gis nga bu bu bu ëndee dee ëndi ko mu yor melo am kuy moo xam ne mu weex tàll wala boo xam ne karaw yu weex yaa ëpp yu ñuul yi yeneen saa salaam nee na ñu daal di laaj waa ajjana ñu leen xool leen ñu daal di yuqamte ku ñu ne leen mais xam ngeen lii ñu ne waaw waaw kii mooy dee <laughs> kon ñoom xam nañ ne kon dee am kuy la moo xam ne mu rafet la allah <laughs> wa kulluhum qad ra'a te ñoom ñépp koy gis waa ajjana ñéppay gis mbir mi buñ leen woowee xool xoolal loolu gis nga loolu yow àddina bi amul loo xamante ne nii dañ koy teg benn bërëb ne yéen waa àddina bi xool leen ñépp xool gisandoo ko loolu amul xattaa jant bi weer wi ñépp duñ ko gisandoo gis nga jant bi bu fenkee fii waa Japon moom ñu nga ca lëndëm ya waaw ñu nga ca lëndëm ya ñoom waaw loolu mooy alaaxira <laughs> après ñu woo summa ginnaaw gi yu naa di aji woote ja woo yaa ahlan naar ee eh yéen waa sawara ñoom itam ñu yuqanteku xool fa yaqulu aji wax ja laaj leen hal ta'rifuna hada mu yéen ndax xam ngeen kii ma leen présenté <laughs> fa yaquluna na'am waa safara ñi nga xam ne ñoo gën a takk ñépp te moo leen tax a dugg safara hatta ñoom réyalité boobu dañ koy xam mooy li ma la wax annaasu niyaam wa idha matu stayqazu nit ñi dañuy naaw képp ku dee bu ñuy dee di dee di di di yeewu hatta waa safara am kuy lañ leen di wan mu weex tàll ñu ne leen laa safara kii ñi xam ngeen lii ñu ne waaw kii mooy dee